waaw kon loolu am na ne kon nag mënuñoo wax li nab bi ko si voilà moo rax ñenn ñu dañ naan lii nii moo tax imaam euh, ibnu daqiq al-Iid naan lii moom bu dee ñii zahiri comme niñ gisoon bi weesu nañ ko gisaat loolu moom mooy ñoom li yelloog ñoom li ñuy waxe mooy ñu ne farata la mu ne wa qaala al-Qurtubi mu ne imaam al-Qurtubi rahimahullah nee na fi hadhihi al-ahadith kon mu ne euh, ci hadith yi ba léegi imaam al-Qurtubi imaam al-Hafiz mu ne nee na hmm, fii hadhihi al-ahadith anna al-wahida hadith yi dañ ciy jànge dinañ ñëwaat ci côté boobu euh, wala nañ xool li imaam bala ñuy ñëw fii hmm, wala ñuy ñëw fii nañ ñëw xoolaat liñ doon gis keroog ci côté ndax faratalaan déet parce que loolu fii mooy app fii la approprié mooy li imaam al-Hafiz an yi doon wax te ñu commencé woon ko bii te ñu jeexale woon ko bii weesu mooy kene euh, non non wala nañ yónnee li imaam al-Hasan Hajar di wax après euh, dinañ dinañ dinañ ñëwaat fii voilà après gisaale tamit imaam an-Nawawi rahimahullah moom li mu wax insha allahu taala kon mu ne euh, kii mu ne kon wa qaala al-Qurtubi mu ne imaam al-Qurtubi nee na fii haadihi al-ahaadiis nekk na ci xadiis yi anna al-waahida idaa baata bi baytin laysa fiihi ghayruhu wa fiihi naarun fa alayhi an yutfi'ahaa qabla nawmihi mu ne lii dañ ciy jàng ci xadiis yi ne kenn ki bu dee moom dafa dëkk dafa fanaan moom kese ci kër wala néeg boo xam ne keneen newu fi ku dul moom moom moom la war ci kawam la wàllu bo la gàllu sinon ñu naan dañ ko day mujj nekk farata comme li këli ne ah waxu zahiri de loolu la war a yenn yenu waaye yemul sax ci ñoom surtout ñi nga xam ne ne non manu ngeen a wax lool dañ ko sopp fan parce la lii nga xam ne boo ko deful mën naa indi euh, bakkan bi nga xam ne sharia daa ñëw ngir aar ko ak alal mu yàq ko loolu mënuñoo wax ne dañ koo sopp kon ñoom seen wax ci kaw mooy day nekk farata kon fa alayhi selon ku nekk ñu nga jàpp ci kawam la nekk an yàq fi aha mu fay ko qabla naw mi ku nekk ci néeg wala kër am lampe yu mel noonu nga xam ne man na ñoo taal kër gi ab sondeel wala yu mel noonu fi nekk wóorul yow moomu la war nga daal di koy fay la naw yi bala muy nelaw parce que bu la wax bu nelaw waxoon nañ la bi passé nekkul da ngay ñëw nelaw ba pare di ko fay boo nelawee nga pare bala nga fay lay bala nga nelaw la jiw aw di biha wala boog mu def ci lampe ba maa yu yu'manu ma'ahu al-ihtilam mooy comme l'imam Nawawi doon wax di weesu mooy bu dee làmp la buñ suspendre foo xamante ne nii dara manu koo jege te tamit c'est bien kii wóor na assuré wu nañ ne du daanu mu ne bu wala mu def lu mel noonu waaw loo xamante ne dinañ am sécurité que ne du du dagg du du lakk du ci mën a jóge mu ne wakasa naka noonu ida kaana fil bayti jamaa bu dee daa nekk ci kër gi am mbooloo foo xam ne mbooloo mu bari fa innahu booba yata'ayyanu day ràññee ko la ba'dihim ci ñenn ñi te ne mbooloo ñoo fi nekk ñu taalam naam comme yu mel noonu mu ne loolu day ràññee ko ci ñoom ñëpp waaye wa ahaqquhum bi dhalika ki gën a yeey nag mu fay ko mooy aaxiruhum nawman ki leen mujjee nelaw fa man farata fi koo xam ne yow yaa mujj ñëpp nelaw yi ñu bàyyi la ak lampe bi parce que daa am looy def duñ ko fay noonu <laughs> ñu bàyyi la ak bi nit ñi nelaw nga war koo fay nga bàyyi ko noonu ba ni nga xamante ne ak lakk wala problème am ci am lu jot a lakk mu ne kooku kaana li sunnati muxaalifan wali aadaabihi wali aadaabiha taarika kooku bàyyi na sunna te euh, li nga xam ne mooy euh, tegginu yi sunna jàngale kooku de na ko leer ne bana ko wal iyaadu billah après imam al-Hafiz mu ne thumma akhraja al-hadith alladhi akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibn Hibban wal-Hakim min tariq Ikrimah an Ibn Abbas alhamdulillah mu ne ginnaaw bi mu génne hadith bi nga xamante ne nii eh, mooy hadith bi nga xam ne imam Abu Dawud soloo na ko ah wa sahhahahu Ibn Hibban hadith boo xamante ne eh, thumma akhraja al-hadith alladhi non pas bi mooy imaam al-Qurtubi lay wax daal di indi xadiis bi nga xam ne imaam Abu Daawud moo ko solo daal di koy imaam Ibn Hibbaan wéral ko wal Haakim ak al imaam al Haakim Abu Abdillah an-Naysaabuuri rahmatullah ala al-jamii' mu jël ko min tariiq Ikrima ci yoon Ikrima mawla Ibn Abbaas mu jël ko ci njaati jëm di Sayyidina Ibn Abbaas radiyallahu anhuma mooy li ñu doon wax ne déglul yeneen saa saa lu mel ni sax daloon na ko mu ne qaala imaam Ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne jaa'at fatfa'ra fa jarrat alfatilata fa alqatha bayna yaday nabi sallallahu alayhi wa sallam ala alxumra allati kaana qaa'idan alayha fa ahraqat minha mithlu mawdi'u dirham fa qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam idha nimtum fa atfi'u sirajakum fa inna shaytaana yadullu mithla hadhihi ala hadha fa yahriqakum voilà <laughs> Ibn Abbas ne yeneen saa salaam dafa toogoon ci benn laltu <laughs> benn laltu buñ ko lalal boo xam ne ci tissu la yooyu quoi léegi bi mu ci toogee benn euh, jinax jóge na di daal di fa yi la mooy wax naa la mooy mees boobu nga xam ne moom lañuy ñuy taal nga xam ne ci sondeel yi ci làmp yi tempête yi mooy liy tàkk noonu nee na loolu lu ñëw rek rek daw ak moom fa alqat ñëw ba ci kanamu yoneen saa salam fa alqat ha mu sànni affaire boobu <laughs> ba na yoneen nabi sa ci kanamu yoneen saa salam fekk mu ngi toog ci <laughs> lalt boobu <laughs> bi nga xam ne ci la leen saa saa toog rek laltu gi commencé lakk <laughs> lu toll nii bon maw na dirham mooy suufu tànku euh, géléem wala fas fas léeg ci euh, mbaam mooy lu tuuti voilà comme al dirhamul baghli mooy loo xam ne lu toll ni pièce wala yu mel noonu lañ koy wax moom lañ koy pour wane daal lu tuuti la nga xam ne moom la moom la jot a lakk quoi <laughs> ci laltu gi yeneen saa salaam toogoon léegi nag bi mu def fa qaala yeneen saa sa wax nag fa booba ne bu ngeen nelawatee dee leen fay seen lamp yi. ndax gis nga saytaane day tegtal ku mel nii lay yónni waaw mooy moom du faara bi mooy saytaane de waaye moo saytaane moo koy yebal moo koy inciter pousse ko ngir mu mu mu mu def loolee ah ba taal ba bu ko defee fa af mu mu daal di euh, euh, fa yaxiqakum mu lakk nag seen seen lakk leen lakk seen bagage yi <laughs> ak seen bopp imam al-Hasan Hajar mu ne fi hadha al-hadith bayanu sababil aydan mu ne xadis bi dañ ciy jànge lu tax ginnaaw xadis Seydina Abu Muusa biñ gisoon bi weesu radiyallahu anhu ne dafa am benn kër boo xam ne dafa takkoon ci seen seeni ñoñ Medina benn guddi waaw yoleen saa bañ ko waxee nag mu wax ne dee leen fay seen lampe yi bu ngeen di waaja nelaw comme mooy xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bii ñu weesu euh, euh, wallahu taala alam li ko yoleen saa biñ ko nettalee seen biir mu ne bii day leeral te ni lu tax mooy lan euh, mooy yoleen saa kon mu ne am na leneen day tegtal ba léegi fooy siqa bi mu ne muy kaña yi walla janax yooyu nga xam ne ñooy taal kii mu ne xadiis bi day leeral sur nga ne <coughs> sababu sababu ñu dig yeneen saa saa ne day leen fay ak tamit leeral nañu beneen mbir mu ñuy leeral wa bayaanul xaamili lil fooy siqa wa hiya al-fa'ra ala jarri al-fatila wa huwa ash-shaytan fa yasta'inu wa huwa aduwwu al-insani alayhi bi aduwwin akhar wa huwa an-nar a'adana Allahu bi karamihi min kaydi al-a'da'i innahu ra'ufun rahim mu ne saytaane bu ñëwee day sukkandikoo kii lay jàppandikoo mooy façon kaña yeeg ñi euh, nga xam ne ñooy janax yi euh, ngir pousser ko inciter ko ngir ne demal xëcc kii bi quoi pousse ko waaw bu ko defee bu xëcc kon ko manu koo def seytaane ci boppam manu ko borom bi jàppalatu ko gaa yi dañu foog ne saytaane gi yow bu ko bu borom bi defuloon protection xafada yi ñu defal comme ñu saax saaxee ñu bu yàgg buñ ci manoon dara du ñu hésité waaw mais nit nag dina say dina yàqu topp seytaane yi ba xolam nekk xolu saytaane saytaane yi di ko def loolu bon di ko mais du seytaane yi ñoom ñooy ñëw di def ñoom directement noonu waaw ñëw kër jàmbur nàngam nangam duggu sàcc affaire dem déedéet ab sàcc lay yebal koo xam ne ragalul yàlla ne ko demal sàcc mu sàcc <laughs> wala yaadu billah mu ne kon damit dafay leeral li nga xamante ne kon saytaane leeral nañu ko ne lii yenn kon jinax yi ak yooyu ñu dem di xëcc mèche yooyu nga xam ne moom la ñuy taal ci làmp yi ba taal ñi bi mooy saytaane bu ko defee nag moom muy sukkandikoo moom saytaane li nga xamante ne mooy noon bi gën a mag ci doomu aadama ci beneen noonam mooy safara bi yoneen saa sara waxoon ci jotaay bee ne inna hadha an-nar aduwwun inna hadha an-nar ah, ah inna hadha an-nar aduwwun inna hadha an-nar aduwwun lakum voilà comme niñ ko gisoon ci bi weesu ne inna hadha an naar féminin inna hadhihi lakum kene li nga xamante ne mooy safara sii de seen noon la mooy saytaane nii noon mu mag bi daal di sukkandikoo noon bële te boobu waxoon nañ nan ngay dégge noon boobee li imaam Ibn al-Arabi doon wax léegi ngir lan eh, ngir daal di leen yàqal voilà mu ne <coughs> a'aatana Allah yal na borom bi daal di muy musal bi karamihi jaare ko kese ci li nga xamante ne mooy teraangam min kaydil a'daa ci li nga xam ne mooy pexey noon yi innahu moom de ra'uufun mooy ki ñeewante ci jaamam yi rahim mooy ki leen yërëm léegi nag mu ne wa qaala ibnu daqiq al-iid fii moo ñuy indi liñ bëggoon wax sànq waaw mu ne ibnu daqiq al-iid nee na ida kaanat al-illa fi iqtaa' as-siraaj al-hadar min jarri al-fuwaysiqa al-fatila fa muqtadaahu anna as-siraaja ida kaana alaa hay'atin laa tasulu ilayha al-fa'ra laa yumna'u iqaaduhu kamaa law kaana alaa manaaratin min nuhaasin amlas laa yumkinu al-fa'ratu as-su'uuda laa yumkinu al-fa'ratu la su'uda ilayhi hmm, aw yakuna ma'ahu makaanahu ba'idan aw yakuna makaanahu ba'idan an mawdi'in yumkinuha an an an an yasiba minhu hmm, ila istiraji hmm, eh, eh, kon qaala wa maa wa amma wuruudul amri bi itfaa'i naar mutlaqan kamaa fi hadiisay ibn Umar wa Abi Muusaa huwa a'ammu min naari siraaj faman yatatarraqu minhu mafsadatan uxraa faqad yatatarraqu minhu mafsadatun uxraa ghayra jarril fatila ka suquti shay'in min as-siraj ala ba'd mata'il bayt wa ka suquti al-manara fa yanfiru as-siraj ila shay'in min al-mata' fa yahriquhu fa yahtaju ila al-istithaq min dhalika fa idha istuthiqa bihaythu yu'manu ma'ahu al-ihraq fa yazulu al-hukmu bi zawali illatihi mu ne al imam ibn daqiq al-'id nee na bu dee ne kon tax tax bi gis nañ li tax yeneen saa saa nañu fay leen lamp yi mooy mooy tëndaku kaña yi wala jarax yi daal di ñëw xëcc mees boobu ah ba yàqal na mu ne kon loolu li muy ëmb mooy te ne kon bu dee ne lampe bi te loolu imaamu Nawawi waxoon na ko bii weesu daa nekk foo xam ne fu sécuriser la ah ci façon boo xamante ne mooy kaña gi wala jinax yi manu cee àgg bu boobaa kon du ñu tere nit ki muy nelaw fekk taal na lampe comme bu ne woon ci foo xam ne fu kawe la benn manaara foo xam ne comme minaare waaye bu kawe euh, boo xam ne boo xam ne nag dañ ko defar. ci biir comme mooy pot yooyu comme lampe tempête yi ñu leen di dugal nga xam ne nuxaas lay nekk mooy ci cuivre am las ba xam ne day nga xam ne day day day day day day day day day day day day liis nga xam ne lu ci teg tànkam day wadd nga xam ne bu ci naree yéeg moom moom moom kaña bi wala janax gi day wadd nga xam ne moom du ko mën a yéeg wala mu nekk bërëb boo xam ne bu sori la foo xamante ne moom mënu la jóge fee suti ko parce que mën na si benn yéeg mais suti dugg ci biir bu dee yooyu yëpp daal dina ci assuré wu bu boobaa Euh, euh, dañuy xam ne kon li nga xam ne moo ñëw ci de digle ñu fay làmp yi ci luñ joyal euh, nga xam ne dañ koo gis fii ci hadith Seydina Ibn Umar bi gisoon bi wéer ak Seydina Abu Musa Adri sax ah? mu ne loolu nag moo gën a joy ci du siraaj kese mooy façon làmp bépp boo xamante ne nii ci façon yi ñu doon taal jamono yi ba léegi tamit ñu koy taal comme niñ ko waxoon ci jotaay bu le weesu bu dee ne danger boobu mu ngi plané wu kooku ndax beneen problème man na cee am mooy moom ci boppam mooy beneen problème bu wuuteeg euh, kaña gi wala janax gi xëcc mees boobu mooy lan benn mbir man naa rot ci kawam waaw waaw wala moom ci boppam mooy làmp bi bu dee nañ ko yeewee ak fañ ko suspendre fañ ko lonk dëgërul man na mën na jekki wadd bu ko defee nag mu daal di laal lenn ci mm, euh, bagage yi kër gi daal di koy taal bu boobaa nag kon mu ne dañuy soxla leerlu bu baax kii def lool këne lampe bi fi mu ko def kañay duñ fi ñëw waaye ak daanoom wala jarax yi du duñ ko mën a jote waaye tamit ak daanoom mu assuré wu ci mu ne nag bu boobaa ah, acte bi nga xam ne moom lañ doon fay leen ko loolu day deñ ndax illa bi dafa deñ mu ne loolu day deñ voilà li taxoon ñu tere ko loolu day deñ ci saase kon loolu lu am am solo la léegi nag euh, mu ne kultu imaamu Nawawi mu ne waqat sarraxa fii lañ doon waxe lii weesu nga xam ne dañ ko doon gis imaam alxaafis xajar mu ne imaam an wii de mm, daal dinay wax lu leer bi daalika fi al-qindil masalan mooy yi nga xam ne genre sondeel yeeg lampe yooyu euh, te ne mooy bu dee ne lampe la boo xam ne dafa pas sondeel dafa am lu ko muur comme verre yi comme ni doon lampe tante bi li am na wu mu ne loolu par exemple ya'manu ma'ahu darar moom dañuy da yu'manu ma'ahu darar dañuy am kóolute ci li nga xamante ne mooy darar am ci mooy ak lor mooy mooy ak lor bu boobaa loolu day mën a ne loolu day mën a ne bu ñu wóolu wéy loolu que ne bon lor bi ci jóge laa yu manu mislaw fi siraj comme yi nga xam ne mooy du ñu am protection bi waaw bu dee ne yoo xamante ne la ah des nañu am kóolute que ne lii moom yooyu manu ci am gaa yi tëb fee kañay jóge ne wala sax moom muy wadd ak yooyu bu boobaa loolu dara newu ci waaw léegi nag ci la doon wax nag li nga xam ne moom la imaam ibnu daqiq al-Iid doon wax bi weesu léegi waa àttee lii lan la farata la digal yi ak tere yi ñu waxaat ko tuuti mu ne imaam ibnu daqiq al-Iid nee na hadihi al-awaamir lam yahmilha al-akthar ala al-wujub lépp ci boroom xam-xam yi day ñu ko teguñu ko ci ne lii farata la mu ne waaye wa yalzamu waaye nag day nekk loo xam ne day mel ne lu njattu ci ahlu zahiri moom day obligé ci ñoom façon ni ñuy demee waa zahiri ñu yen ko ko ne yeneen saa saam digli na amul dara lu dindi digle bi que loolu du loolu mu ne alhamdulillah te ñoom qaala wa hada lool loolu laa yaxtassu bi zahiri loolu nekkul loo xam ne dafa jagoo zahiri bi ak sa ah. balil hamlu ala zahiri le fait que ñu yen ko ci ni mu ñëwee nii digle la ak tere ñu jàppe ko noonu muy farata ci digle bi xaraam ci tere bi loolu lay yenu illa li mu'aaridin zahir yaqulu bi ahlul qiyaas mooy ba mu def liñ naan illa ila sarafahu saalih waxoon nañ ko fii weesu lu dul daa am luy ñëw di ko wëlbati dindi digle googu wala tere googu luy wane tere gi lii xaraam la que ne lii dañ koo sib wala digle gi que du farata waaye lu ñu sopp la mu ne ba loolu am bu loolu amul nag bu boobaa comme waa qiyaas mooy ñeneen ñi dul zahir yi Euh, euh, loolu euh, ñoom it dañuy man a wax lii lenn ci ci ñoom tamit dañ koy man a wax wa in kaana même bu deen ahlu zahiri awla ñoo gën a yey bilti bi bi iltizami bi mooy takkoog li jàpp li li kawnihim ndax ñoom kat seen nekk laa yaltafituuna ilal mafhumaat ñoom newuñ fi di geesu di seet est-ce que lii walla walla mafhum bi diñ dégg ci yooyu seen yooyu newu ji wal munaasabaat ak tamit tax-tax yi ñoom daal lañ naan lii la woon jeex na voilà lii la leen saa sam diggal jeex na mu ne wax hadhihi al awamir te tanawwu bi hasabi maqasidiha mooy digle yi sariya di wax yëpp day selon rek day so day day day wuute selon rek euh, la tax yonent saa salaam euh, daal di woon koy digle wala borom bi tabaaraka wa taala fa minha am na ci maa yuhmalu loo xam bi loo xam ne dañ koy yen ci lu ñu sopp wa tasmiya comme tudd turu yàlla booy commencé njàpp ak yooyu waaw ala kulli xaal wa minha waaye am na yoo xam ne waxoon nañ la ñun li ñu gis te ñoom la imaam euh, Ibnul Qayyim doon wax. bu dee lekk ak dugg sa kër yooyu yooyu day nekk faral parce que lu tax parce que dane boo ko deful saytaane day ànd ak yow waaw day ñëw ne boo duggee sa kër yow saytaane noonu bu mag bi kooku nga nekk ak ay fukki kaña ñoo ñoo tane nekk ak saytaane waaw même bu dee saytaane day sukkandikoo ci yoom léegi yow xalaatal saytaane ci boppam nga xam ne boo tuddul turu yàlla moom danaan ah gaa yi ñëw leen fii am nañ fu ñu dëkk am nañ fu ñu reere voilà waaw kon adraknal mabita wal asha dag nañu fi ñuy fanaan ak koo xam ne mën nañ fee reere voilà nga xam ne kër gi nag léegi gaa yi nekk ci ay cauchemar seen guddi gi yëpp wala yaasu billah loolu moom mënuñ ne ak tamit kiy lekk di gën a dëgëral saytaane boo tuddul turu yàlla loolu moom nañoo jàpp ne loolu dañ koo dañ koo sopp kese loolu moom day nekk farata wallahu taala alam hmm? ba pare mu ne wal irshad mën na nekk tamit eh, wa wa minha am na ci digali sharia yi maa yuhmalu ala nat bi loo dañ koo sopp wal irshad ak bi eh, tegtale lu gën a ma an ensemble waaw mooy di nekk lu ñu sopp te nekk loo xam ne ngir oriente nit ki daal di koy gindi ci li gën maan ka irlaqil abwaab min ajli ta'lil bi anna shaytan la yaftahu baaban mughlaqa yooyu lay wax ne yooyu mooy comme ñu wax ci xadiis bi nekk bu leen eh, eh, eh, dee leen tëj seen bunt yi ndax seytaane du tëj loolu dañ naan é tëj bi moom comme que seytaane du ko ubbi waaw loolu la naan loolu yi dañu irsaad la voilà mais bu dee ne saytaan dafay dugg en lépp loo xam ne moom day tax saytaan ak si loolu moom day mën a nekk loo xam ne moom dañ naan lii moom yàqkat bu mel noonu lépp luy tëj portam fokk mu nekk loo xam ne dañ naan alal alal euh, ak ak ak ak ak ak farata ci loolu lay dina doon que sit kese voilà mu ne euh, li am na al ixtiraza lii mooy wax ji lii mooy problème bi waaw ndax yeneen saa saam da ne seytaane du ubbi buntu bu ñu tëj kon bunt bu ñu loolu boo déggee wax ji ca gannaaw mooy kon buntu bu ñu tëjul danaa di sërëx <laughs> wala yaa billah waaye waxuma la seytaane boobu rek waaye seytaane sàcc yeeg fa yëpp dañ naan man de sërëx sa biir kër daal di toj kër ga wala yaa billah léegi nag beneen affaire fii li am na ixtiraaz min muxaalatu seytaan man duubu ne lii mooy problème bi ndax nan la mën a waxee ne mooy tëndiku seytaane loolu dañ koo sopp déedéet loolu daa nekk loo xamante ne mooy xat man jullit bi da koo war a moytu fépp koo xam parce que saytaane moo saytaane li ñu borom bi wax inna shaytaana lakum aduwwun fattaxizuhu aduwwa saytaane dëgg dëgg mooy seenum noonu jàppaleen ko noonu kooku ni mu bone ci nit noonu kooku kooku kooku safara si ñëw doon taal sa kër mu leer boo manqué di vigilance mu taal sa kër moo gën a woyof saytaane kon nan lañ mën a waxee ne mooy tandaku jaxasoog saytaane loolu dañ koo sopp non du lu ñu sopp kese ëpp na sopp waaw mooy tandaku ko daa nekk loo xam ne farata la ci jullit waaw muxaalafatu saytaani wal a'daa wuuteeg saytaane yi ak noon yi loolu mooy lii dëgg waaw mu ne wa imkaanam mooy lu ñu sopp la moom selon moom même bu dee ne tahtahu masalih ya même daa même bu dee ne am na maslaha mooy tëj bunt bi am na ak yooyu mooy euh, que euh, am na ay masalaxa yoo xam ne côté di du àddina la mooy lan euh, kal xiraasa mooy dina la permettre nga garder sa kër comme li war a wax naan buru saytaane bee sax sàcc yi ñëw toj ko ah. mu ne wakada ika u na naka noonu mooy tëj li nga xam ne mooy gurdi yi ñuy def ndox yi wa taxmiirul ina moom yooyu yëpp daa jàpp ne man la mais yooyu man nañ ne yooyu man double mais lépp loo xam ne moom day tax saytaane moom naan sirax loolu moom insha allahu taala li ñu gis mooy loolu manu la nekk loo xam dañ naan rek dañ koo si dañ naan loolu woon insha allah daa bokk li nga xamante ne lees xaraamallah waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci li ñu gis wallahu taala a'lam waaw waaw imaamu Nawawi nag moom daawoon na xadiis bi bi imaam wax aghliqul abwaab wadhkur ismallah fa inna shaytaana Hmm? commencé ko kaffu kuffu sibyanakum kuffu sibyanakum voilà ak yooyu euh, wa aghliqul abwaab wadhkuru ismallah ak wa xammiru aaniyatakum yooyu dafa jàpp ne mu ne yii nii yëpp hada al hadith fihi jumalun nekk na ay mbooloo min anwa'il xayri ci ay xeetu yiw wal adab ak ay ay adab ak teggin al yi nga xam dajal dañu dajal li masalihil axira wa dunya muy maslahaay addina ak alaaxira mu ne fa amru fa amara yeneen saa salaam sallallahu alayhi wa sallam bi hadhihi al adab allati hiya sababun li salamati min idaa shaytaan nga xam ne ay sabab lañ ngir jullit bi mooy tënd ci loru shaytaane wa ja'ala allah azza wa jalla hadhihi al li salamati min idaa borom bi def lii tabaaraka wa ta'ala mi kawe ta kawe sabab yi ke ne mooy ngir mën a mucc ci ak loram bu ko defee falaa yaqdiru ala kashfi ina in manula ñëw di wuññi ab ndab bu ñu tëj comme niñ ko wax wala xallu euh, siqa mooy fekk euh, ndabu ndox boo xam dañ ko euh, tëj ko mu koy fecci manu ko wala fatxa baab wala ubbi bunt buñ tëj wala ida i sabi boo ko defee mooy lor ab xale du ko man wa ghayri ak yu mel noonu ida wujidat hadhihi asbab bu nee ne sabab yooyu daal nañ leen fekk daal nañ leen trouver mu ne wa hada ko ni kama comme li nga xamante ne mooy hadis bi ne bu nit ki tuddee di dugg këram tudd li nga xam ne mooy turu yàlla mu ne saytaane yi eh, dañ naan ah fii de amuñ kuñ dëkk bu tuddul nag mu ne la sultaana laha ala al mabiti eh, inda haula amul kàttan bi li nga xamante ne nii mooy Eh, eh, di di di di di di fanaan ak ñoom mu ne wa kadhalika na ko noonu ida qaala ar bu waa ji waxee buy sëy borom ak soxnaam allahumma jannibna shaytaan borom bi yàlla na nga ñu muusal ci saytaane wa jannibi shaytaana maa razaqnaa nga say soril saytaane li nga xam ne moom nga ñuy wërsëgal mu ne kaana sababu sababu salaamati al mawlu day nekk sababu li tax eh, doom bi ci juddoo daal di mucc waaw léegi mu ne nako noonu ak yu mel noonu nga xam ne huwa mashhurun fil ahadith voilà mooy daa siiw ci hadith yi nga xam ne sahiha yu wér yi mooy lii de toute façon comme li ñu waxoon bi imam ibn Abdul Barr euh, no ay euh, ibn Daqiq al-Id doon wax sànq te ne yooyu moom bépp boo xamante ne nii saytaane yi dañ ci tasaaroo ka di yàq loolu moom dañ koy tere te gis nga bi mu wax ne bu timis bi jotee yooyu saytaane yi dañuy tasaaroo voilà mu ne maanaam mooy Euh, li nga xamante ne mooy euh, di yàqal nit ñi nag surtout rawatina gone yi moo la yeneen saa saa ne téye leen leen voilà ndax seen bariwaay bu heure boobu waaw moo tax mu ne annahu imaamu Nawawi ne wa maana annahu yuxaafu ala sibyaani daalika al waqt min iilaa'i shayaatiin li kasratihi mu ne jamono yooyu dañuy ragal ci xale yi saytaane yi sonal leen bari na saytaane xale yoo xam ne jinne yi dañ sonal ci lii kese la seen yoon newul ci lii jàpp nañ surtout ñenn ils sont en Europe pour ñoom yi voilà xuraafaat la ay waxi wolof la alors que darul wax wolof waa wolof yi dañ koy wax ñoom amaana dégguwuñ ko ci yoneen saasam taxu leen mais yoneen saasam dafa wax loola bu timis bi jotee bu leen téye seen xale yi parce que saytaane yi dañuy wasaaroo wa inna saytaana yantasir sayaatin yi dañ naan tasaaroo xëroox waaw di di yàqal gaa loolu mënoo taxaw naan voilà euh, xiina idin bu keroogee euh, mu ngi noonee waaw léegi fa idaa daba saatu min a lay fa xalluhum léegi ngeen fa xalluhum lu moo xoon ngeen téeléen non mooy ngeen bàyyi leen mooy téeléen leen ba jamono jooju après timis bi mais bu demee ba timis bi maase ba lépp weesu fa xalluhum ba boobaa man ngeen leen a bàyyi voilà <laughs> voilà fa xalluhum voilà voilà mooy dane fa inna shaytaana yantasir hiina idin fa idaa dahaba saatu min al layl fa xalluhum bu boobaa téye ngeen leen téye woon mu ne kuffu sibyaanakum léegi euh, parce que idaa kaana junhul layli aw am saytum fa kuffu sibyaanakum bu dee guddi gi mooy dafa dugg si timis dugg si ah wala ngeen gont gont bi dugg téye leen seen gone yi ndax saytaana yi dañuy tasaaroo keroog jamono jooju bu demee nag mooy waxtu woo weesu ba ci kanam ba maase mu ne nag bu boobaa nag fa idaa dhahaba saamina fa xalluhum léegi man ngeen leen a bàyyi waaw mooy après na nañoo dox yi ñi ci mën a doxi seeni soxlaa ak yooyu wa aghliqu bu ngeen ñëwee nag bay kii na ngeen tëj seen bunt yi wa kurusmallahi te ngeen tudd li nga xam ne mooy te tu te ngeen tudd li nga xam ne turu yàlla tabaraka wa taala ak yooyu nga xam ne moom lañ ci wax eh, wallahu taala raw kon daal xadiis baa ngi moom nooy yi ay mbir la yoo xam ne yu jara sa montoon la waaw bañ fi nekk nag yi jaay naan walla moom on est en Europe de heure bu la neex génn bala ngaa mën a génn rek timis jot boo moywul julli timis sax ci yoon li lay fekk day taxawaalu rek waaw bàyyi seen gone yi di ñuy taxawaalu heure yooyu di leen yooyu jàpp ne lool bu dee Afrique dina garaaw fa amul courant ca ca village ba waaye fii c'est pas grave da ngay wax lu la neex waaw léegi nag problème mu jinne bu nekk ñu am ko nag waaw jinne bi leen dugg bu nekk léegi nag nga am problème war koo faj nag fu nekk nga seetlu fa fu nekk nga dem fa digle ñaan sàkku ñaan ak yëpp alors que yooyu yëpp manoon nga koo def ah manoon nga koo moytandiku boo doxaloon li la yoneen saa salam waxoon waaw moo tax yi fi caaxaan yooyu nga xam ne moom la gaa yi nekke jàpp ne yooyu mooy ña nekk ca village bala ñoom lay waxal doo bàyyi wax lu amul <laughs> waaye bu timis di see loolu seytaane dañuy wër dala ne ah, bawal la te bawal sa àll ba mais bawal ville biir Diourbel fa lamp ya bari moom foofu du foofu kan moo la wax loolu wala biir Paris wala biir Los Angeles ku la ko wax wala bayow <laughs> Manhattan lépp ci yem wallahu taala alam comme ci kaw noonu la ñu jeexal gis ne kon sariya bi ni mu matale te yii yëpp mooy ay aadab yoo xam ne ak ay mbir yu ñuy d ngir suñu